a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu ammaa ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafizu Yahyaa ibnu Sharaf Abu Zakariyaa an-Nawawiyu ash-Shafi'iyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi afdalu s-salaati wa s-salaam fi baabi al-ixlaas wa ixdaari niyyati fi jamii al-a'maali wal-aqwaali wal-axwaali al-baarizati wal-xafiyya kon inshaa Allahu taala ñu ñëwaat fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci xadiis bii nga xamante ne moom la jëlee woon ci Mawlaana Ibnu Umar gis nga dafa guddoon moo tax dañuy ñëw rek continuer fi ñu yemoon kon gisoon nañu muy euh, loolu nga xam ne Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu anhumaa dane maa dégg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ko nettali.

duñu fi mucc lu dul ñu ñaan borom bi tabaaraka wa taala jaare ko ci jëf joo xam ne ñu sell la ñu masoon a def ngir mu daal di ñuy dindil xeer bi ndax puus moom taxul ñu mën koo dindi waaw léegi nag ah ñun la ñemoon ah foofu la ñemoon léegi kenn ku njëkk ki moo waxoon ba waxoon moom yi nga xam ne defoon na ko ak waajuram ñaari waajuram rafetal lool jëme ci ñoom ba mu waxee loolu xeer wi daal di am lu ci dandu waaye nag taxul ñu mën a ubbi bunt bi jaxul ñu man faa jaar ba génn <coughs> waaw mu ne nag boroom bi ah ñaan loolu def léegi nag mu def ki ci des kon ñu continue mu ne qaala al-aaxar yonent bi alayhi salaatu salaam ay nettali salawaatullahi wa salaamu alayhi mu ne qaala al-aaxaru keneen ki ci des ñett lañ ku mu des ñaar keneen ki kenn ki ci tegu ne allahumma eesan eh borom innahu kaanat libnatu ammin kaanat ahabba an-naasi ilay nee na waa ne ah yow dawal yàlla yi de kaanat lii nekkoon na ñeel ma amoon naa ibnatu ammin sama doomu baay tex bu jigéen sama doomu baay tex bu jigéen boo xam ne daal kaanat ahabban naas ilayya moom laa ginoon a sopp ci nit dama koo noboon nob nob bu jéggi dayoo dama koo bëggoon lool waaw wa riwaaya mu ne ci beneen version boo xam ne bu xadiis bi ndax xadiis bi qad rawaahu al imaamu wax na imaam muslim moo ko solo waaye naka noonu al imaamu buxaari rahimahullahu taala daal ñoo koy solo ci bërëb yu bari naka noonu al imaamu abu daawud andi na ko waaye ci lu gàtt waaw moom ci lu gàtt la ko andi waaye naka noonu al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi andi na ko moom ci lu gudd voilà kon. mooy affaire baa ñu noonu bu ko defee sax defaale nañ taxriij bi wax nañ ñeneen ñoo xam ne ñoo ko solo kurul kon eh, muttafaqun alayhi la sauf ko bu imaamu muslim bi <coughs> dafa matale lool waaw léegi <coughs> kon mu ne ñetteel bi ñaareel bi boobu mu ne yow mu ne mat de dama amoon doomu sama doomu baay tëx boo xam ne baay tëx nag bu ko wolof waxee mooy sa sa magu papa wala sa rakku papa bu góor kooku mooy baay tex yow sa baay sa papa magam wala rakkam bu góor kooku lañ naan baay tex waaw léegi mu ne nag damaa amoon man sama magu baay wala sama rakku baay dafa amoon doom jigéen boo xam ne dama koo bëggoon lool moom laa juróom bëgg ci nit ñi mu ne ci beneen riwaaya beneen nu ñu soloo xadiis bi mu ne kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa dama koo bëggoon mais ndaw sos dama koo soppoon bëggoon ko lu gën a tar nu góor ñi di bëgg jigéen ñi fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni léegi nag ci kaw noonu bëgg boobu ma ko bëgg nag ah ma bëggoon a sëq ak moom saa pour autant ma takk ko waaw mooy daal ma jaaloo moom laa bëggoon jaxasoon moom waaye fam tanaat ma sàkku ko sàkku ko ci boppam waaye moom mu bañ daw si bañ min nii bañ bañal ma lool ma def koy avance ngir loolu mu bañ <coughs> waaw hatta alamat biha sanatun min as-sinin <coughs> waaw ba benn bés <coughs> benn at am at moo xam ne moom dafa taroon ci moom ndax lu tax euh, <laughs> mooy dafa ak maral amoon ñàkk gi tar lool waaw léegi mu soxla alal ngir mën a yor euh, dund fa alamat mu tar ci moom bihaa ci moom sanatun benn at min as-sinin ci at yi mooy at yu métti arab bu la nee sana ak <laughs> moo tax yeneen sallallahu alayhi wasallam ñaan waa Quraysh ñaan leen yàlla <laughs> sinin ay at yu métti ka sinin Yuusufa comme at ya Seydina Yuusuf alayhi salaatu wasallam te saaram ba ya daloon waa Égypte yu métti noonu la <laughs> kon nag am at moo xam ne mbir yi dafa tar ci ndaw si lool fa jaa'atnii mu dikkal ma mooy amatul kenn fu mu mën a dem laaj ko mu dimbali ko ngir taru ñàkk gi mu nekke ba lum lekk sax amu ko ah man rek la gis ne maa ko ci mën a dimbali fa jaa'atnii mu daal di may dikkal waaw léegi bi ma dikkalee fa a'taytuha ishrina wa mi'ati dinar ma jox ko ishrina mooy a wa mi'a mooy cent muy cent vingt dinar téeméeri dinar ak ñaar fukk te dinar ay pièces la woon ci or comme niñ ko gise woon waaw léegi waaye ma ne ko rek ah mbir mi nag du dama la koy jox noonu kese de <laughs> mbir yi moom joxe mi joxe ma joxe la moom <laughs> waaw man pare naa indil ko xaalis bi ne ko mu ngi nii de lii pare naa ngir jox la ko yaa ngi gisa mu gis ko waaw ma ko nag ala an tuxalliya bayni wa bayna nafsiha ci kaw à condition ko mën naa la koo defal de utal la nga may ma nag ma mën a àgg ci yow mooy la ma bëggoon ci yow bu njëkk nga bañaloon ma ah boo ma ko nangulee de moom ma jox la loolu ah léegi nag ndaw si d'accord comme que ñàkk gis nga ñàkk fi muy yóbbu nit allahu akbar moo tax sayyidina ali wallahi asadullah al ghalib yoo xam ne na dëgg <laughs> law kaana al aw la adamu rajulan laqataltu <laughs> gis nga ñàkk moom bu doon nit la koy taxawaalu ci dëkk bi non dama koy rey man añ alla dama koy rey ndax ñàkk loolu nit diineem ngoram léppam ndax ñàkk ñaata nit la gis ñoo xam ne ñu jaay seen diine waaw yabi'una yabi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya alam yaqul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhalika fi hadith 'inda hadith muslim 'inda sahih muslim ajal ndax yeneen tubaab yi saa saa waxul lool hadith Seydina Abu Hurayra boobu nekk sahih imaam Muslim rahimahullah naan yusbihu al-mar'u musliman wa yabi'u wa yumsi kaafira nit ki day xëy nekk jullit mujj balaa ngoon mu nekkub yéefér wala mu nekk jullit ci ngoon bi balaa suba mu nekkub yéefér yabi'u mu ngay jaay diinahu diineem dundinam wii monde bi bi ko yàlla ne ko dunde ko mu pare marchande ko jaay ko sulum ko ci gannaaw li tax li aradin min ad-dunya ngir am pocket boo xam ne ci àddina lu àddina ah ci àddina moo tax am amu àddina wala lu muy kii ci àddina looloo tax mu pare li nga xam ne mooy raison d'être moo tax yàlla bindu ko mu pare jaay ko sànni ko ci gannaaw waaw ngir am àddina te lu ko waral hein say kon kii ndaw si lëm bañoo ñëw na nangu ko tey lu tax ndax ñàkk léegi nag waa ji ne nag ba ah mu nangu ala an tuxalliya bayni wa bayna nafsiha fa fa'alat mu nangu ndax ñàkk ci ndax mu ne waa kon baax na nee na bi mu kiiwee ba mu indi alal léegi mu des nag ma joteeg moom nag àgg ci moom mu ne daal man daal pare naa ba hatta ida qadartu alayha ba li nga xam ne kilay mooy pare naa ngir amul dara desul lu dul bi léegi ci man kese la des ngir ma àgg ci moom loolu lay wax hatta idha qadartu nga xam ne daal teg ko loxo ci moom kese ci des nee na wa fii riwaaya am na ci beneen riwaaya boo xam ne foofu dane fa nii la ko waxe waaye yonent ma saa saa am ne dane fa lamma qa'adtu bayna rijlayha bi nga xamee ne ci la ndaw si tëdduloon ba ma toog ba aj ba nekk ci diggante ñaari tànkam yi xaalat ndaw si yuuxu wax ci kaw ne ittaqillah ne ma ah yow ragalal yàlla wala tafudd al xaatama illa bi xaqe tamul ah, ah, mooy alxaatam lii genre expression la kinaaya la anil jimaa mooy bul àgg ci man lu dul ci àqam mooy li nga xamante nii mooy àgg ci man bu ko def lu dul ci àqam lan mooy àqam lan mooy àqam mooy ci mariage waroo mën a àgg ci man lu dul dañ laa may dañ ma laa may nag mooy li nga xam ne ndaw waa ji buy joteeg ndaw si nga xam ne ku masula sëy limen bi li nga xam ne mooy tax léeg-léeg bu jote jigéen booy door a joteeg moom muy dereeta loolu noonu mu ne ko lool bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko euh, la euh, bu ko dindi waaw bu lu dul ci àqam te àqam du dara lu dul mooy nga ñu may ma ba ma dagan la nga door a joteeg man bul def lool lu dul lool am ittaqillah ragalal yàlla wala tafudd al xaatama illa bi haqqihi te bul àgg ci man lu dul ci loo xam ne aq da ngaa lu dul daa fekk nga jaar ci aqam ba nga ba ma dagan la nee na bi ma waxee lool rek fansaraftu anha moom daal dama koo wax rek ab déclic la def ci man rek ma daal di jóg wan ko gannaaw rek dem ittaqillaaha boobu mu ma wax ak lii ragalal yàlla waaw moo dugg sama xol ba tiit daal di koy wan gannaaw dem waaw wa ba may dem moom moomu ndaw so ahabbu naasi ilayya mooy ki ma gën sopp ci nit ñi moom moom laa junoon a nopp ci ku yàlla bi dew ma rek bàyyi ko noonu waaye wa taraktu dhahaba alladhi a'taytuha pièce or ya ma jëloon andi woon ko ngir jox ko ko sa vingt dinaar ya téeméer ak fukk euh, pièce or ya ma andi woon ma bàyyi ko moom jox ko ko ci yàlla yàlla tax ma bàyyi ko moom dem mu ne nag lii de laa def te yàlla lim ma ne ittaqillah yàlla yow laa ko ba yow yaa tax àgguma ci moom keroog ba pare bàyyi ko alal ji kon nag allahumma yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika ibtira'a wajhik bu dee ne damaa def lii loolu ma defoon bu dama koo defoon yaa ma gën a xam sama bopp te ba ma koy def man ibtira'a sàkku ma ci woon dara taxul woon ma bàyyi ak di ca ngir am sa ngërëm ngir ragal moo taxoon kon nag fafruj anna bu dee ne looloo taxoon ta nga xam ko ci man de dëggu woon naa ci loolu kon nag yàlla nag ñu dindil maa nahnu fiihi coono gi nga xam ne moom lañ nekk ci xeer wii daal di tëj fii xuntu mi nga xam ne ñu ngi ci biir bi mu waxee lool rek fan farajati saxra rek xeer wi puusaat xam nga ka jëkkoon wax ba waxee puus na waaye mënuñ ci woon a njàpp kii ñu waxee xeer bi dina puusaat waaye la puusaat sax waaye ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha sauf loolu ñoom mënuñu faa jaar ba génn ci xuntu ma léegi mu des kan <laughs> ñetteel bi di dernier bi waaw ku mu jógee ci des mu ne wa qaala njëkk ñoom seen jaar wàcc xaw ñetteel bi ne allahumma ee eh sama borom man de li ma def mooy lii istajartu wujara damaa luye woon les services de de de ay nit mooy daa ñoo xam ne dama leen jëloon ñu may liggéeyal waaw ñoo xam ne dama leen jëloon ñu may liggéeyal ma leen di fay waaw mooy salarié woon dañ naan ay damaa salarié woon ay gaay ba ñu liggéeyee ma war leen a fay wa a'taytuhum ajrahum ma daal di leen fay seen seen seen li ma seen dû seen dû je leur ai li ma leen waraloon li nga xam ne moom lañu waxante woon ba ñuy commencer bi liggéey ma jox leen seenu payoor ghayra rajulin wahidin ba mu des benn waay ci ñoom moom moom jotu fa nekk di xaar ma fay ko moom dafa dem yoonam taraka alladhi lahu wa dhahab dafa bàyyi la nga xam ne àqam la woon alalam la woon ndax liggéey na fi lu tax ma fay ko ba ma fayee ñépp comme ñu ne le trente la fay le trente jot may fay salarié yi kenn rek moo ci absenté ndax gisatuma ko mu dem yoonam su aw ma compte bu ma ko viinale aw gisatuma ko ndax dama leen doon fay cash moom dem na te lekkewul numéro wala numéro am yàqu na maa ngi ciy woote di tombé bu doon fay waaw. nag bi mu demee dem wa dhahab taraka alladhi lahu nga xam ne moom la ñeeloon dem bi mu demee lu ma def fa sammartu ajrahu hatta kasurat minhu al-amwal ma jël alalam jooju ma ko waroon a fay moom laa jël daal di koy fructifier yi ko man ko ku man yaxanal alal la woon waaw xam nga dafa am nit ñu mel noonu ñi ñoo xam ne moom liggante xaalis borom bi daf leen cee defuk ak may <laughs> dañoo ñu ñoo léegi ñu soppi ko koppal waaw waa ji nag ba mu jëlee loolu nga xam ne mooy salaire waa ji mu fexe bari la fa fa sammartu ma meññal ko ajrahu alal joo jële hatta kasurat dañu baree nan la def da ko investir waaw na tuuti amwaal alal yu bari wala nee amwaal yi nag du ay xaalis ak digg ay ay dafa investir ci jur ji waaw ay nag ay xar ay bëy waaye dindaale ci ay jaam alal di bari loolu lépp ku ko xam gis ko te naan ah bu doon tay allah ji de moom ay mbiram dox na sa entreprise dem yi gisoo ferme yi mais ferme yi mu yor ay tuut way caw à Kaolack à Thiès mais sooy à Dakar yi mu yor nekkate ferme yooyu yëpp jur yooyu yëpp gétt yooyu yëpp alal waa la jëloon di jënd eh, ci muy màgg di dox muy dox yàlla di barkeel muy dox affaire yi bari noonu mu amaale ci ay jaam léegi nag nee na bi ma defee lool fa jaa'ani ba'da hiin fa qaala léegi mu bàyyi ba ay jamono waaw baada xiin teekul ci kanam après juste rek mooy lu yàgg après ab jamono mu daal di may dikkal sama salarié boo bële woon fa qaala bi mu ñëwee mu ne yaa abdallah yow jaamub yàlla bi mu interpellé ma ne ñëwut sama kër duggu ndax xam na fi la doon liggéeyee après dafa demoon ay atam yi gisuma ko mu ngi mu ñëwaat ne ma yaa Abdallah yow jaamam yàlla bi addi ilayya ajri damaa ñëwoon ngir nga jox ma sama payoor da nga ma yoreeloon alal da nga ma yoreeloon moo ma tax a ñëw dama koo soxla léegi jox ma ko fa qultu nee na man bi ma waxee lool ma ne ko kullu ma tara ma ne ko sànnil sa bët xoolal fii ndax gétt gi ci këram la ne woon nag yeeg xar yeeg alal ju bari yeeg jaam ya nekk fee di liggéey lu ko xalaat ak suñu appartement yu ndaw yi ñu yor non ay domaine lañ doon yor mu ne ko lii lépp yi ngay nag yi yi gëléen mu ne ko kullu ma tara min ajri lii nga gis lépp yaa moom sa pay la woon ci a jóge woon minal ibili ci gileem yi wal baqari ak nag yi wal ghanami ak xar yi ak bëy yi wal raqiqi ak jaam yële nga gis ñu leen di ñuy toppatoo jur gi ñii ñëpp yow yaa leen moom jëlal <laughs> fa qaal waaj na ko ne ma yaa abdallah laa tastahzi bi waaw nee na mu ne ma yaa abdallah yow abdallah yow jaamu yàlla ne ma yow laa tastahzi bi bul bul ma ñaawal waay saay ya abdallah la tastahzi bi waay waay waay waay sëñ bi bu doon tey waay sëñ bi bu ma ñaawal waay maa ngi lay laaj sama payoor bi nga xam ne taxu ko bari noonu nga ñëw naan ma nag yi xar yi bëy yi jaan yee di liggéey ci wet ji lépp nga naan ma maa ko moom bu ma ñaawal waay je ne suis pour nga may ñaawal jox ma sama xaalis damaa bëgg dem fa qultu nee na ma ne ko la astahzi'u bik mais ñaawaluma la rek <laughs> man ci sama dëgg laa nekk de je suis loin d'être euh, <laughs> en train de de de de faire li ma lay wax nii la demee non ñaawaluma la de waaw lii nit yaa bi waa ji xamee ne lii dëgg la fa axadahu kulla fastaaqa falam yatruk minhu shay'a waa nekk fa sax naan ko remercier merci kii woon naa nga non dafa jël lépp dem nag yeeg yëpp comme que moomam jàmm yi ay wa <laughs> eh, leen ay nag gént gi dem man nii maa leen moom te gis ngeen waa ji kii ngeen jàppoon ne moo nee na maa ko léegi dox leen wommatal leen ma direction fi ma jëm nee na mu jël lépp wommat leen falam yatruk bàyyiwul minhu shay'an bàyyiwul sax benn nag wala benn xar ne ko lii nag jàpp ci déedéet loolu ko waxuma ko lépp la jël loolu mooy ku ko xamoon démb barki démb bu ñëwee gis fii wéet danaan danaan ko mais yow ana nag yéeg am jam bëj yëg jam yi sawaay fu mu jaay <laughs> tellement lépp a lépp la waa ji yóbbu bàyyiwu fi pësen dara waaw léegi nag waa lii la def mu ne allahumma e eh, sa borom in kunta ta'lamu ndee bu dee ne xam nga in kunta fa in kuntu fa'altu bu dee ne damaa def zalika loolee ma nettali fii waxaat ko nii yaa ma gën a xam sama bopp ibtigha'a wajhik defuma ma def ko kon nag bu dee loolu xam nga ko ci man dëggu na ci man fafruj 'anna ma nahnu fii yal na nga ñu toxalal yal na nga ñu génne yal na nga ñu teggil coono yi nga xam ne ma coono ga nga xam ne nax nu ñun ñii ñett ñi fii si ñu ngi ci bi mu waxee lii comme que mooy ki mujjoon ci ñett ñi fan farajati soxra yeneen ware saa saam nee na ci saati xeer wi dal yi na ne waaw dal bu dal yi na ne xërëb xam ne mooy buntu bi mu newoon buntu xultu ne ba mu ko defee fa xaraju ñoom ñett ñu génn yam suun di dox ndànk ni dox génn coono nga leen naroon a dal mooy bàmmeel bu dëju léegi nga xam ne fii sa bàmmeel la moo doon xewaa waaw ñu génn nekk ci jàmm dem seen yoon al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj ibnu Muslim al Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi moo ko solo waxoon nañ la kene al imaamul Buxaari ah voilà muttafaqun alayhi voilà voilà mu ngo ak al imaam Muslim ñoo ko soloo mu ne na ko noon waxoon naa la ne ah, seen sëriñ al imaamu Ahmad ak seen beneen mbokku taalibe al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi moom itam daal dina koy solo kon xadis baa ngoog bii ñëw ñu taxawane ci li jataay ñëw ngir taxawane ci ci xadis bi kese